بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون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 mawlaana abul abbaasi ahmad ibn muhammad at-tijaani wa xulafaa'ihi al-muhtadiin wa ahli tariqati al-faa'iziina ar-raabihiina ammaa ba'du ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yenente bi alayhi salaatu wassalaam ñi ngi woon kon ba tey ci eh, tafsiru suuratul ma'aarij ci suñu jotaay bi weesu eh, gisoon nañ ki nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa taala di wax baada a'uudu billahi min ash-shaytaani ir-rajiim yubassaruunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adaabi yawmi'idhin bi baniihi wa saahibatihi wa akhiihi wa fasiilatihi allatii tu'wiihi ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه صدق الله العظيم alquran dafa yéeme sajaa bi muy def am sajaa mooy euh, léeg-léeg ngay muy wax wax ji di am yëpp di am nu muy terminer nu muy bokk nu muy jeexe euh, loolu euh, borom subhaanahu wa taala ni mu koy def ci alquran dafa yéeme maanaam boo xoolee aay yi yëpp nga gis eh, ñetti aay yi ñoo bokk booloo maanaam ñoo bokk li ñuy wax ñoo bokk ci mbir yi jëm naka noonu eh, shaja googu am na ci maanaam eh, nga gis bi bani wa axi tuwi yunji maanaam nga gis ah allah ni mu ni rafete kon li nga xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa taala di wax fii comme niñ ko gis tàmbale woon gis ci suñu jotaay bi weesu mooy yu bassaruunahum dinañ leen leen wan maanaam nit ñi même bu fekkente ne laajte wuñu seen xarit yañ daan àndal yañ daan soppante yépp dinañ leen leen ko wan ak wala boog yu bassaruunahum dinañ leen gis gis bu wóor muy yawat du dana mébét al mujrimu aji jomb jaajaamu aji jomb jaajaamu law aka neexoon yafta bii mu weccoo min azabi ci mbugalum yawma idin bis boobee eh, bi banihi ci ay doomam wa sahibatihi ak àndandoom bu jigéen wa akhihi ak mbokkam muy frère am wa fasilatihi ak jegeñaaloo gi gën a jege maanaam fa mu fàccee allati bi nga xamante ne askan woowa tub wii ñoom te te ñoom la daan aaroo maanaam ñoom la daan làqtoo ñoom ñoo ko daan je ñoom ñoo ko daan làq tub wii ñoo ko daan làq wa man ak mboolem ñi nga xamante ne fil ardi ñoo nekk ci suuf si jamii ak mboolem seen ñi ñëpp bu leen mënoon am mu weccee leen summa topp yun jii mu mucc loolu mooy xalaatam loolu lay maanaam xalaat boobu la am Eh, ndax bis boobu xew-xew yi xew-xew yu yéeme la ay mbir yu bëree bëri ñooy dajaloo ay mbir yu yéeme yéeme ñoom ñooy ñooy dajaloo eh, kon gisoon nañu yëg ba yëg si ci almujrimu moom mooy kan eh, gisoon nañ ni wadda mooy mébét googu nga xamante ne mébétu mbëggeel la ak cofeel ak takkoo comme li Alxuraan wa waddu law takfuruun ak ñoom mi betoon ngeen weddi yàlla voilà ak maa yawaddu ahaduhum law yu'ammara alfa sanatin wa maa huwa bi muzahzihi min al'azabi an yu'ammar mu ne yowoot yi liñ doon mébét yawaddu ahaduhum law yu'ammara ay way bu mënoon a nekk ñu mënoon ñu mënoon koo alfa sanatin junni at waaw borom bi nee na wa maa huwa bi muzahzihi min al'azabi an yu'ammar mbugal mi euh, li ko koy teree li maanaam euh, dara du ko ko teree dal maanaam même bu fekkente ne dafa gudd fa kon euh, mébét googu nga xamante ne dafa boo ko xoolee moom mbëggeel ak xër dañoo bokk dañoo bokk mu ne mébét googa nag moom la aji jomb jaajaamu di am waxoon nañ al mujrimu moom mooy bàkkaarkat bu mag boobu nga xamante ne Ah, léeg-léeg mu nekk yéefér léeg-léeg mu nekk koo xamante ne xattaa ba du yéefér waaye dafa du mooyu li nga xam ne moom mooy alquran ak sunna ci anam boo xamante ne ah, daraam du tegu ci yoon comme ni nga xam ne noonu la borom bi subhaanahu wa taala nettale wax ñi nga xamante ne ñoom ñooy yéefér yi wala boog ñoom ñooy almujrimuuna way jom bu ñaa jàmm ñoom bu yowmal qiyaamee bañ dugg biir safara buñ leen dee laaj ne ma salakakum fi safara ana lan moom moo leen sóob ci biir sawara yi waay saqar maanaam safara la boo xamante ne moom mooy eh, ñeenteelu état bu safara ndax safara dafa ay étape ay couche la comme ni asamaan si nekkee juróom-ñaar suuf si nekk juróom-ñaar safara tamit noonu la nekkee juróom-ñaar juróom-ñaari yooyu nag bi ci digg bi moom moo tudd saqar nga xamante ne tàngooru li ci kaw day wàcc waaye tàngooru li ci suuf di wàcc gaa yi di daje waaye ñooñu nag nga xam ne ñoom ñooy aji jomb ñaa jaamu ñoom foofu lañ leen di yóbbu ci sawara ci saqar googe ñoom bu boobaa leen laajee ñu ne waa waaye lan moo leen soppi waay li ñuy wax mooy lam naku minal musallina ñun daanuñ julli wala naku nut'imul miskin te daanuñu leelee miskin yi daanuñu dimbal kenn waaw wa kunna naxuudu ma'al xaadidiin dañ daan nekk ci mbóosóor rek waaw di xuus rek ànd ak wuy xuus àdduna bi dem rek ngelaw àdduna bi di ñu yóbbaale te doonuñu woon bàyyi xel ñu ci lan la ñuy maanaam duñu woon bàyyi xel dara ngelaw adduna bi daal moo ñu daal yóbbu rek kon naana xooguma alxaayidin waaw ànd ak distraction bu jéggi dayo wakun naanu kaddibu bi yawmi diin te dañ daan weddi bisu pay gii hatta ataanal yaqin ba dee dikkal ñuy kon loolu moom la wax moo tax borom bi ne subhaanahu wa ne moo tax ñooñu nag Eh, loolu tax na fa maatal fa am safaatu saafi na rammukat wu ñee doon rammu ñoom jariñu leen dara voilà borom bi teg ci ne kon waaw maanaam mu indi beneen melo boo xamante ne beneen melo la buy leeral mujrimuuna yi mooy a wéy joo ma jaay jaamu ko maaloo maa mu ala biir waaye ñoom lu leen dal ba nga xamante ne buñu leen di fàttali dañuy du mooyu te am na xumuru mustalsira farrat min aswar ñu mel ni ay eh, mbaam yoo xamante ne dañuy xelu di daw ba pare di daw gaynde gu xiif te soxor lii moom mooy jikkoy euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, mujrimuna yi euh, kon aaya boobu aaya la boo xamante ne bu leeral xaalu mujrimuna yi la maanaam kan mooy ak mujrim ah kon bokk na ci xaal bi nga xam ne moom la borom bu wa ta'ala di wax ne al mujrim maanaam mooy ñi nga xamante ne euh, al ijram maanaam ñoom euh, ajrama maanaam ajrama mooy koo xamante ne dafay def def ju bon jooju maanaam dafay dafay def ay crime day def ay ay ay voilà yi muy def dafa garaaw te dafa ñàng te dafa bon mu ne innal ladina ajramu kaanu minal ladina amanu yadhakuna loolu tamit melo la ci ñoom maanaam bu ko defee ñu xam ne dab maanaam euh, avec précision maanaam ñan ñooy mujrimuna borom subhaanahu wa ta'aala melale leneen nee na innal ladina ajramu kaanu minal ladina amanu yadhakuna wa idha marru bihim yataghamazuna wa idha inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin wa idha ra'awhum qaalu inna haa'ulaa'i la daalluun maanaam ñooñu. mooy ñi nga xamante ne noonu lañ mel ñoom de dañuy ree ñi nga xamante ne dañoo gëm yàlla ñi nga xam ne dañoo dëkk ci crime yooyu ci di doxalee noona fonk ñu juli du ñu dimbali maanaam duñ jëne asaka euh, te mooy minimum bi duñ jàppale ki nga xamante ne moom mooy euh, ki ñàkk mën nañ ko gis ci coono garaawul ah bon écoutez misère bi ci àdduna bi yëpp mënuñu ko non mënuñu ci def dara on n'y ñoom maanaam noonu la ñuy xalaate waaye de façon nit ñi boo leen dee jéem a dimbali da ngay suux voilà ku ñëw laaj dimbal nga ne ko sawaay defal fasi jom waaye maanaam jàpp ne nit ñi seeru ñàkk ñoo ko teg seen bopp parce que dañoo yaafus kese moo tax ñu ñàkk mu ne ñooñu kon loolu gis nañ ni jikko yi ñoom noonu lañ mel euh, alaxira yowmal xiyaamati moom maanaam bokkul seeni mbir duñ ko faale duñ ko sóoraale lii yëpp boo ko boolee ah dafay daal waral maanaam ba pare mu am yeneen yoo xamante ne noonu mooy seen jikko mooy benn ñu fàttaliku diine duñu fàttaliku yàlla ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam alquran ak sunna bokkul ci seen ay mbir du seen sant d'intérêt waaye mu am leneen luñ ci yokk mooy yamuñ ci loola waaye gaa yi nekk ci alquran ak sunna dañ leen di ko këri di leen ree moom la alquran di wax noonu ñoom noonu lañ mel yadhakuna dañuy ree ba kekku ci loolu mais buñ leen rombee dina waaye saa yi xoolal taa yi xoolal saa bi mu mayee quoi waaye euh, bi quoi xool cëkkal bi mu mayee quoi wala ne waaye seen muuraay yi jigéen ci ñaaw rek muuru quoi kay da non gis nga fii la ñuy toj dëkk yi ba pare naan dañuy muuru quoi di ko ba sante di reetaalante di ree yataxaamasuuna ndeysaan ñu ko ba sant di ree ba pare nag dellu ci sen kër ya nag comme si de rien n'était di dund carrément waaw jàpp ne voilà garaawul voilà nekk dans l'espace public nu mu a neexee def lu la neex dellu sa gàlle maam sa kër toog sa kër mais comme si de rien n'était problème amul ko maanaam euh, kon ñu gis ne alquran baat bu undi bu ne dina ci teg ay maana yoo xamante ne daa tax ñu mën koo xàmmee bu fekkente ne xóotal nga set seetantal bi di nga ko di ko gis euh, di nga gis ne kon fii euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon kokkali jullit ñi di laaj yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam waaw mbugal mi moom kañ lay ñëw <laughs> mbugal mi ngeen di wax sala saan bi azabin waaqi waaye mbugal moom waaye kañ lay ñëw waaye maanaam dañuy gis ne ñoom ñëpp caractéristique bi ñu bokk alxuraan mel na ko mooy ñoom ay mujrimuuna la mooy mujrim la kenn ku nekk loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo leen lëkkale ñoom ñëpp euh, kon bu ñu xoolee borom bi kon subhaanahu wa euh, ci maanaam bakkaar yi bu ñu leen xoolee dangay gis ne bàkkaar yi kon ñoom ñëpp nu róole wuñ ah, bàkkaar bi nga xamante ne kon moom mooy aljarima maanaam mooy bàkkaar bu garaaw boo xamante ne jeexital gi muy def ci société bi ak yàq dëgg dëgg dëgg dëgg la ah, ak li nga xamante ne moo ci wër-wër loo comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee ah, loolu leer na léegi mu war a gis ñu war a gis li nga xamante ne moom mooy al maasiya maanaam kon borom subhanahu wa ta'ala euh, dafa différencier ñi nga xamante ne euh, moom mooy al maasiya ak ak zunubu ak zambu ak as sayyi'atu ak as al ismu euh, ak al jarima a al xati'a kon juróom-ñaari ngi nii yoo bu ñu xoolee alquran daf leen di différencier euh, dañu gis ne bu dee euh, marsiya moom moom day nekk euh, ne maanaam nit ki day day day ñàkk a topp ngir ñaari nit loolu mooy marsiya marsiya mooy ak moy maanaam moom ak moy la maanaam lépp loo xamante ni su ko defee daf ko def fekk dafa moy ndigal li nga xamante ne moom lañ ko digal moom la bay loolu moom mooy euh, maasiya euh, comme ni nga xamante ne moom la yent yàlla Musa alayhi salaatu wassalaam waxoon Seydina Xadir alayhi salaam mu ne ko euh, satajiduni insha allahu sabira wala asi laka amra maanaam da ma fekk ndeem soob na yàlla ma nekk kuy muñ maanaam ma nekk ma jikkoowu muñ waaye mu ne wala asi laka amra waaye nag du la moyal seen ndigal maanaam kon day gis ne fu euh, fekkente ne nit ki toppul yàlla te li tax topp ko mooy dafa topp bakkanam wala euh, dafa mënta muñ maanaam daa topp bakkanam mooy ne daf mënta muñ mooy gi waaye moom siyama la defee li mu def loolu la ñuy tuddee euh, euh, maasiya comme li alquran wax euh, bi mu naan inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula mu teg ci lan fa asa fir'aunu rasula maanaam mu dañoo yabal ci yéen ab yenent sallallahu alayhi wa sallam muy nekk aji seede ci yéen kenn ni ñu yebale woon ci na ab yenent waaye firawna moom dafa mooy yenent ba maanaam mooy moom xam na ne lii dëgg la wala mu ñàkk ko xam waaye li am solo mooy ne ndigal gi nga xam ne moom lañ digle woon moom lool moom mooy na ko teg na ko ne moo xam ci tayeef la maanaam moo xam ci ne mën naa muñ mbir mi maanaam mënoon na ko topp wala boog dafa jeng firaw nag kaa bi ko daloon nag moom mooy Euh, topp kanam ak euh, jàpp ne lii da koy nar a ñàkk loolu moom mooy tax mu mu moy amma nga xamante ne moom moo dal masalan maam aadama alayhi salaatu wassalaam suy jëfandikoo foofu ci alquran tamit maasiya lay jëfandikoo naan wa asaa aadama rabbahu rabbahu fa gawa euh, kooku bu ñu xoolee maanaam lekk gi mu lekk garabam dañ ko ko digaloon garab gi dañ ko neewoon bu ko def mu def ko maanaam kon euh, ya mooy contraire u paa paa mooy topp topp boo xamante ne day ànd ak coobarewu léegi maasiya moom mooy nga moy mooy boo xamante ne euh, yow tànn nga li ngay def xam nga ko maanaam du njuumte xam nga bu baax li ngay def bi nga koy def mais nga bañ ko def comme li yow di waxoon sami'na wa asayna jullit ñi ñoom dañ ne sami'na wa ata'na loolu lañ wax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wa qaalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al ñoom dañ ne dégg nañ topp nañ waaye ñi nga xam ne ñoom ñooy yahudi ñoom dañoo waxoon lan sami'na wa asayna waaye déglul li ci borom bi teg subhaanahu wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim maanaam sëll wi sëll wi sëll mooy nag wu ndaw mu ne sëll wi lanu euh, nandal ci seen xol seen sababu weddi moo tax ñoom ñu ne dégg nañ gaa dégg nañ waaye nag mooy nañ ñoo bañ bu dee moom aadama alayhi salaatu wassalaam borom subhaanahu wa taala lan la wax bi muy tàmbali wax ji laataa muy wax loolu daf ni wala qad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma maam adama moom alayhi salaam moom dañoo kóllërante moom ci dafa jiitu moom dafa daf fàtte fanasiya moo tax gis fekkuñ ci moom dogu googu nga xamante ne moom moo nekk ci ulul azmi min ar-rusul muy juróom yooyu maanaam kon moom Adama alayhi salaatu wassalaam li ko dal ba tax moom bi muy def li def moom moom xamoon na te borom bi wanoon na ko ne ko Iblis ni ko inna hada aduwwun laka aduwwun laka wa li zawjik kii sa noon la yow ak sa soxna fala yukhrijannakuma min al-jannati fa tashqa buñ mu leen bu ñu leen génn bu mu leen génn aljanna de ndax bu boobaa yow maam Adama alayhi salaam di ko sonn fa tashqa di ko sonn. maanaam mooy coono gi gi ñuy suuf si rek yàlla nañu yàlla sàmm waaye moom aadama lan moo ko dal dafa fàtte dafa fàtte kon dinañ gis ne maasiya maanaam fàtte wala ñàkk fàtte mais le fait que mbir mi ñu la tere mënoo koo muñ résister woo ko maanaam moo tax ne fa xawa fa afa aadama rabbahu fa afa aadamu rabbahu mooy ak jéng le fait que nit ki mu jéng jëw ci ay bëgg-bëggam maanaam muñul mbir mi lool moom mooy almancer euh, kon dañ koy wax tamit al isyan maanaam al ma'siya ak al isyan alquran dafay jëfandikoo baatu al isyan wa karaha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan mooy mooy mooy rek mooy rek euh, mu am leneen li nga xamante ne euh, moom la borom bi subhaanahu wa taala di wax euh, az-zamb maanaam moom mooy bàkkaar a zamb borom bi subhaanahu wa su koy wax day nekk loo xamante ne ak moy la maanaam ak moy la maanaam ak ñàkk topp yàlla la maanaam def loo xamante ne dafu bokk li nga xamante ne moom la borom subhaanahu wa taala tere euh, te li borom bi subhaanahu di wax ne ku ko def daf naan fa axadahumullahu bi dunubihim borom bi subhaanahu wa taala euh, daf leen di jàppee seen euh, bàkkaar kon bàkkaar suñ ko waxee bu ñu ko xoolee borom subhaanahu wa ta'aala nee na wa inna lillaziina zalamu zanuban mithla zanubi ashaabihim falaa yasta'jiluun li mooy ni ñi nga xam ne dañoo tool maanaam kon nga gis ni bàkkaar ci tooñ lay ne maanaam kon nit dafa jalgati dafa def loo xamante ne du noona euh, borom subhaanahu ñoom day euh, dinañu leen tegal maanaam zanuban lu leen mat sëkk lu leen mat sëkk zanub euh, mooy dañ koy tamit comme baat siwu moom koy wax zanub mooy lan mooy ne mbir la moo xam ne nit su ko defee mbir bi lay doon boo xam ne nit su ko defee day daal di yelloo ak buggal maanaam day daal di yelloo ay ay ay duma euh, loolu moom moo tax borom subhaanahu wa taala ne fa in tawallaw fa'lam annama yuridu llahu an yusibahum bi ba'di dhunubihim bu fekkente ne ñoom dañ la du moyu maanaam da ne parce que dafa ne wa arihkum baynahum bima anzala allahu wala tattabi' ahwaahum wahdharhum an yaftinuuka an ba'd ma anzala allah ma anzala allahu ilayk euh, na nga woo na nga àtte woo yonent bi sallallahu alayhi seen diggante ci li nga xamante ne moom la buur yàlla subhaanahu wa ta'aala te bul topp seen ay bànneexu bakkan te na nga moytandiku ci ñu fitnaal la ci euh, lenn loo xamante ne fitnaal la ba ba ba ba génneloo la ci lenn rek li nga xam ne mooy li yàlla wàcc li yàlla wàcc bu la dara jaral yow nga teggi ko mën nañoo ñëw wax lu leen neex mën nañ laa réñoo mën nañ laa kaas mën nañ laa jàmbat mën nañoo dal wax la wax loolu ñaaw sax ngir rek ñu fitnaalu daal ne waaw bon écoutez naa seede tuuti nangam nangam bañal euh, parce que de toute façon borom subhaanahu wa ta'aala ne ñoom suñu dummóoyoo fa in suñu dummóoyoo rek mu ne na nga xam ne yàlla dafa li mu namm mooy dafa leen a namma laal maanaam mooy mbugal leen ci sababu lenn ci seen ay ci seen ay bàkkaar euh, te bàkkaar kon mooy xeetu mooy yàlla boo xamante ne euh, euh, daa man day nekk mooy yàlla moo xamante ne euh, euh, de manière générale moom la ñuy wax mooy yàlla maanaam bàkkaar de manière générale mooy mooy bàkkaar maanaam bàkkaar mooy loo xamante ne dañ daf contraire u euh, jëf ju baax la contraire jëf ju baax ci lu ñu joyal loolu moom mooy bàkkaar sauf que pour mu yegg ci niveau zamb maanaam nekk ci niveau wu zamb maanaam il faut que maanaam nit ki mu nekk loo xam ne daf koy tàmm di ko def ba pare mu tey ko bu fekkente ne dafa tàmm rek ba pare mu tey ko loolu la ñu tuddee bàkkaar voilà euh, mais euh, loolu comme li Alxuraan wax mim naan euh, fa kazzabuhu fa aqaruha fa damdama alayhim rabbuhum bi dhanbihim maanaam du gis kon yent yàlla Saalih alayhi salaatu salaam nitam ni mooy waa Samut bi mu nee leen gëléem gi maanaam bu ko kenn laal ñoom ñu dem loj ko boroom subhaanahu wa ta'aala ne yàlla daal di leen di rajaxe fa dam dama alayhim dam dama dégg nga alayhim rabbuhum nee na donc rajaxe leen bi zambihim ci seen sababu bàkkaar ci mooy sababu lan mi nga xamante ne ñoom ñoo tey sciemment ñu réfléchir def ko loolu mu moo loolu moom moo tudd bàkkaar bi nga xam ne yow dangay ngay toog sciemment nga def ko te nga xam ne lii lu bon la loolu moom moo tudd bàkkaar kon boo xoolee maasiya ak bàkkaar sew-sew bi ñu fa mën a gis ci ni alxuraan di waxe mooy ne maasiya mooy yàlla day fekk ne nit ki même bu xamee ni baax na wala boog maanaam maanaam maanaam nit ki daf koy def soit day fekk ne daf ko fàtte wala boog mu nekk ne rek daf ko euh, daf ko def fekk bi mu koy def euh, maanaam dafa mënta muñ mbir mi maanaam kon ñaar yooyu moom moo koy waral bu ñu xoolee ne alxuraan di wax maasiya mooy yàlla bu ñu naan kii li mu def li dafa mooy yàlla mooy ñaari condition ñaari mbir yi def ci am soit day nekk koo xam ne daf ko fàtte wala mu nekk ne fàttewu ko waaye moom mënta muñ mbir mi alors que bu dee bàkkaar borom subhaanahu wa su koy wax. dangay gis ne day nekk loo xam ne nit ki daf koy tey ba pare mu nekk loo xam ne daf koo aada woo da koo baaxoo di ko def euh, moo tax borom subhaanahu wa euh, di wax ne nan euh, ñoom maanaam yéefir yi ñoom bu ñu demee ba yawmal qiyaamati mu ne fa'tarafu bi dhunubihim fa saqqan li ashaabil jahiim maanaam lu gis ne dañuy daal di xam ne nangu seenu bàkkaar ci biir ci biir Euh, safara euh, loolu nag xàmmee ko fii nangu ko fii moo gën a moo gën maanaam moo gën mooy ñi nga xamante ne borom subhanahu wa wax na ne wa axaruna i'tarafu bi dhunubihim xalaqu amalan salihan wa axara sayyi'an voilà mu ne ñeen ñi nga xamante ne ñoom ñeneen la ñoo xam ne ñoom nangu nañ seen bàkkaar dañuy jaxase bi def lu baax la lay yóbbu bu bon waaye daal ñooñu nag asallaahu an yatuuba alayhim ñooñu yàlla mën na leen a jéggal maanaam te moom mooy ne yàlla dana leen eh, dana leen jéggal euh, kon bu ñu xoolee kon li nga xamante ne moom mooy kon bàkkaar loolu moom moo ko wutalee ak li nga xamante ne eh, kon moom mooy al maasiya euh, mu am euh, leneen li nga xamante moom xata'u la al xata'u kooku du bàkkaar comme li yeneen bi wax sallallahu alayhi wa sallam rufi'a an ummati al xata wa nisyaan wa mastukrihu alayhi xata mooy njuumte euh, njuumte borom bi subhaanahu wa taala du ci duma kenn du ci def kenn lu bon maanaam comme ni nga xamante ne maa maadaama jullit ba comme li borom subhaanahu wa wax ne rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na voilà yaa yow suñu borom subhaanahu wa taala bul ñu jàppee dara su fekkente ne dañoo fàtte wala boog ah axta naa dañoo juum maanaam kon borom subhaanahu wa taala loolu nangu na kon lépp loo xamante ne dafa jóge ci juumte loolu moom mooy erreur maanaam tubaab xata erreur la koy tuddee bu dee marsiya désobéissance la koy tuddee bu dee. Euh, zamb bàkkaar kooku péché la koy tudde maanaam pour nga gis encore différence bi mais euh, voilà comme tubaab bu ne la tu as fait wala tu péché ñaar yooyu duñ benn ah? euh, su ne la tu as désobéi maanaam mooy nga tamit du benn wolof même wolof bu la ko waxee def nga bàkkaar mais euh, ak mooy nga yàlla mooy nga def nga bàkkaar ak juum nga ba tey du benn ak njuumte mooy al xata sauf que dafa am beneen baatu njuumte bu wolof di wax boobu moom mooy al xatia moom mooy al xatia xatia euh, moom moom dëgg-dëgg euh, bàkkaar la xatia moom moom bàkkaar la euh, mais xatia fi ko borom subhaanahu wa di waxe mooy da gis ne bu mu naan kom balaa man kasaba xati'at man euh, kasaba sayyi'atan wa ahaatat bihi xati'atuhu fa xa ashaabun naar hum fiihaa xaaliduun mu ne ahankay ki nga xamante ne li muy def yëpp euh, moom mooy maanaam day def lu bon maanaam day def lu ñaaw at dina ñëw ci sayyi'at insha allahu léegi ak lan moo ko différencier ak xati'at maanaam sayyi'at su bëree loolu maanaam nit ki di ko def. mu habitué wu ci loolu lañuy ñuy tuddee xaqiqa maanaam moom mooy faute waaw ñu ne lii moom c'est une faute lii moom lii moom faute la maanaam wolof daf koy wax njuumte waaye njuumte kooku bokkul ak njuumte gi nga xam ne moom lañuy wax alxata euh, kon euh, ndax euh, xata li mu gën a jege sax mooy jamuj jamuj ama xati'a moom mooy njuumte maanaam goo xam ne nit ki la koo def njuumte gu rëy liñ naan njuumte gu rëy mooy xati'a loolu nag euh, borom subhanahu wa ta'ala de képp koo xam ne sa njuumte yu garaaw yooyu yu rëy yooyu dañu laa peeg mu ne ñooñu day ñooñu ñooy nekk euh, ñooñu maanaam wala boog axaatab bi ñu xati'a am na beneen firi moom mooy bàkkaaram yi dañ koo alal mu ne ñooñu ulaaika ashaabu naar ñoom ñooy borom safara ñoom ñooy waa safara hum fiihaa xaaliduun te ñoom dañ fay euh, loolu nag euh, borom subhaanahu wa taala léeg euh, mu wax ko te jubluwu ci comme ni ko ñu bari foogee mais yéefir yi kese kese kese ñoom ñooy sax safara jullit dina sax safara mais ci safaraam moom feek safara boobu mi ngi exister. loolu lu ma ta bàyyi xel jullit bu normal dañ koy mbugal biir safara bu fekkente ne kenn rammuwu yàlla jéggalu ko bàkkaar maanaam lépp am na ah moom deful lu ko yàlla baale fi daawul xeet yooyu yëpp am na euh, rammuwuñ ko mu dem safara ñaari possibilité moo am ci moom mooy fii safara safara bi muy dem mooy du safara bi yéeféer di dem loolu waxoon nañ nuroowul mais safara bi nga xam ne ne moom la ñuy yóbbu jullit bi bu fekkente ne jullit bi dafa fa dem safara boobu dafa am durée dafa am temps temps bu yàgg la voilà mooy euh, fiiha comme la wax ahqaaban la wax voilà ah xaalidina fiiha ahqaaban dañ fay sax ay siècle ay siècle siècle ahqaab mooy ay siècle euh, loolu xulul googu mooy xaalidoona fi ne asxaabu naarum fi a xaalidoon xulul googu mooy sax foofu ci safara loolu mën na nekk ci jullit loolu mën na nekk ci jullit mais jullit boobu bu safara boobu jeexee day génn dem àjjana bu safara boobu jeexee day génn dem àjjana parce que safara boobu dafa am durée dafa am fu mu yem te dalil bii wane ne léeg-léeg loolu mën na dal ku gëm yàlla sax maanaam jullit bu gëm yàlla Euh, mu dem sax safara maanaam ba safara booba jeex ñu doo koo génne yóbbu ko àjjana mooy aaya bi borom subhaanahu wa taala di wax naan hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaa'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbika yawma ya'ti ba'du ayati rabbika laa yanfa'u nafsan imanuha lam yakun lam lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayran voilà mu ne yow ma bis bi nga xam ne yaati dina dikke baabu ayaati rabbika lenn ci sa kéemtaanu borom yi mandargay borom yi subhaanahu wa moom mooy euh, li yenent bi sallallahu alayhi ne nit ki dinañu nangu ay tuubam mu ne xattaayu garnit féeg mbete bete ba muy maanaam bi nga xamante ne mi ngi sukkuraat ba ruu bi yéegiti nañ ko ba mu yegg si ci maanaam nga xam ne ne léegi moom si fini xam nañ ni kii moom kenn mënatu koo sauver maanaam xam nga nit mën nay agoniser fekk mën nañ ñu ngi koy mën a sauver mais bu demee ba xam xamante ne kenn mënatu koo sauver xam nañ ni léegi moom dee rek la moo ci des ba bu jamono jooju nit su tuubee ko nangul tuub waaye à partir de moment boobu nag dee jeex noonu beneen bi ci des bii mi wax ci aaya bi moom mooy su jant bi ni mu daan def nga xamante ne saa su nekk dañ koy gis mu jugee penku di dem sow bis buñ ko gisee mu dem ba ci digg jékki-jékki rek contraire bi am maanaam muy jóge léegi sow di dem penku loolu moom bis bu amee rek moom la borom subhaanahu wa ta'aala wax ne yawma ya'ti ba'du aayaati rabbika laa yanfa'u nafsun iimaanuhaa maanaam euh, bakkan léegi ngëm yàlla doon ko jariñat lam takun aamanat boo xam ne gëmu ko woon maanaam bu gëmul woon avant ba booba moom c'est fini jeex na mu ne aw kasabat fii imaanihaa xayra wala boog mu mosoon a def ci ngëmum gi dara lu baax maanaam kon mooy ndekete ngëm gi kese kese kese lenn rek lala la mën a sauver lenn la lay jariñ mooy doo doo dem safara yéefee yi loolu la lay jariñ ba pare tamit boo duggee safara di nga mës a génn bu safara booba jeexee loolu lala la ngëm gi assuré mais su dee yow da ngaa gëm noonu rek. ne man musulman non pratiquant du ma def dara lu baax maanaam amul benn jëf ju baax jooy def ci sa ngëm googu ci lu bon rek nga dëkk kooku du ko jariñ dara kon xati ah maanaam liñ ci jublu mooy kon faute grave mooy li ñu naan faute grave euh, léeg-léeg du gis ko ci entreprise yi nit def loo xamante ne ba mu ko defee moom dañ koy dàq ci saa si ak post bu mënoon a parce que li mu def faute grave la maanaam faute la ci entreprise bi loolu moom mooy xatti am euh, borom subhaanahu wa taala euh, léeg-léeg mu jëfandikoo sayyi'a sayyi'a moom mooy bàkkaar bu ndaw contraire mooy kabira mooy bàkkaar bu mag comme li borom subhaanahu wa taala di wax naan in tajtanibu kabaa'ira maa tunhawna anhu nukaffir ankum sayyi'aatikum bu fekkente ne da ngeen mooy euh, moytandiku bàkkaar yi nga xamante ne moom mooy bàkkaar yu mag yi in tajtanibu kabaa'ira maa tunhawna anhu bàkkaar yu mag yi nga xam ne moom lañ leen tere bu boobaa yàlla ne nukaffir ankum sayyi'aatikum dañ leen di baal seen. Euh, seen bàkkaar yu ndaw yu seen bàkkaar yu ndaw yi kon sayyi'at moom mooy euh, bàkkaar bu ndaw moo tax boo xoolee alquran fu muy waxee sayyi'at rek euh, maanaam takfir la ñu wax takfiru sayyi'at la wax maanaam li ñuy wax takfiru zunub euh, maanaam mooy far ay bàkkaar alquran buy jëfandikoo takfiru sayyi'at la wax mais buy wax Euh, euh, bàkkaar maanaam jéggal lay wax maghfira lay wax maanaam faghfir lanaa dunuubanaa wa kaffir annaa sayyi'aatinaa dégg nga euh, comme le am di wax maanaam noonu la maanaam ne jullit ñi noonu la ñuy ñaane faghfir lanaa dunuubanaa yàlla nga fa nga nga jéggal suñu bàkkaar yi boobu moom dañ koy jéggal waaye bàkkaar waaye bu dee sayyi'aat moom dañ koy effacer parce que taxu koo garaaw noonu taxu koo rëy Euh, sauf que su sëyi a bu bëree di répété wu nit ki aada ko tàmm ko mu nekk loo xamante ne moom daa nekk ay doxalinam nga xamante ne suba ngoon bu dégg bëccëg moom ci sëyi a yooyu lay ne maanaam bàkkaar yu ndaw yooyu léeg-léeg nag mu loolu nag moo ko yóbbu ah léeg loolu mën na koo euh, mën na koo gaañu euh, comme ñi nga xamante ne noonu la borom subhaanahu wa taala waxee ne maanaam parce que parce que parce que comme gis nañ léegi ni bàkkaar bu mag maanaam euh, moom da nga koy jéggalu borom bi mën na la koo jéggal waaye lii cosaan mooy da nga koy jéggalu te lool li ci am moom mooy xufraan magfira xufraan mooy lan mooy conséquence yu garaaw yi nga xam ne moom moo la naroon a daal parce que da def lu bon conséquence yooyu la borom subhaanahu wa Eh? di di génne di di dindi di dindi ba pare borom subhaanahu wa ta'aala wëlbati suturaal la maanaam daal di lay sàng mbalaanu sutur loolu moom mooy maghfira eh, loolu ci bàkkaar lañ koy def ndax moo garaawee noonu mooy li nit def ci tayeef ba pare mu tàmm ko wala boog mu di ko def tàmm ko kooku maanaam zanu bu comme ni ñu ko gisee maanaam moom mooy mooy baat baagu ndox maanaam mooy ne ab cër la bu rëy te boo xool na huwa alladhi yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu an sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun borom subhanahu wa moom mooy nangul tuub dégg nga yaqbalu tawbata an ibadihi yi mooy nangul tuub ñan jaama bi mooy ñi def bàkkaar mooy az-zunub waaye bu dee yu ñaaw yi wa ya'fu an sayyi'ati yàlla day jéllale day jéggale ñi nga xamante ne ñoom ñooy yu yooyu moom da koy bàyyi mu jàll maanaam parce que baatu afa loolu lay teg mooy bàyyi mu jàll waaye yàqu an waaye xam ne mboolem li ngeen di def kon nga gis ne sëyi at maanaam moom bu ñu maanaam ñaawteef la waaye eh, contraire moom mooy kabira comme ni nga xam ne noonu lañu ko gisee woon alquran ni mu ko waxee tajtani bu kaba'ira maa tunhawna anhu nukaffiru ankum sayyi'aatikum eh, waaye. Euh, naka noonu borom subhaanahu wa taala euh, wax na ne bi mu naan fastajaaba lahum rabbuhum annii laa udii'u amala aamilin minkum min dhakarin aw unsaa ba'dukum min ba'din mu ne falladhiina haajaru wa ukhrijuu min diyaarihim wa uuzuu fii sabiilii wa qaataluu wa qutiluu la ukaffiranna anhum sayyi'aatihim wa la udkhilannahum jannaatin tajrii min tahtihaa al-anhaar borom subhaanahu wa taala mu ne. ci liy yu ndaw yooyu bokk na ci li ko ko rek mooy dafa ne képp koo xam ne jëf na jëf ju baax ci yéen muy góor muy jigéen bu na xam ne ñoom ñii ñoom ñoo nuroo ñoom ñoo bokk lenn li ñoo moom maanaam ñoo bokk ñoo jóge ci leneen li mu wax ne mu ne ñi nga xam ne dañuy gàddaay ñu génne leen seen kër ñu daan leen di lor ci sama yoon man rek maa tax ñu lor leen ñoom ñuy xeex waaye ñu ñu ñu ñu ñu ñu rey leen wala ñu xeex ak ñoom mu ne ñii moom ci sababu maanaam circonstance yu metti yooyu ñuy dund rek ak natt yu tar yooyu te yàlla rek tax mu ne ñooñu bu ñu defee jëf yu ñaw maanaam nee na yàlla nee na man dafa def koy baal maanaam nga gis ne kooku yàlla euh, daf ko ko baal euh, borom subhaanahu wa wax na feneen tamit ne la in aqamtumus salaata wa aataytumuz zakaata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasanan la ukaffiranna ankum sayyi'atikum boobu tamit bàkkaar yi yu ndaw yooyu da loolu da koy baale mooy lan mooy borom subhaanahu wa ta'aala ne boo waat naa ci yàlla ne boo leen taxawalee julli ngeen di joxe azaka ngeen gëm sama yeneen yi alayhi salaatu wa salaam ba pare ngeen fonk leen naw leen ba pare ngeen lebal yàlla lu baax lu rafet. maanaam mooy ngeen di def def ju baax borom subhaanahu wa ta'aala nee na giñ naa ni kon moo far seen bakkaar yu taw maanaam loolu sayyi'a la maanaam seen ñaaw fi ndaw ba pare dinaa leen dugal àjjana wala udxilannakum jannaatin dinaa leen dugal àjjana léegi am na sax beneen boo xam ne moom moo gënoon leer bi mu naan innal xasanaat yuzhibna sayyi'aat naka jëf yu ñu rafet yi maanaam kon nga gis ne sayyi'a contraire bi moom mooy mooy xasanaat maanaam mooy tiyaaba maanaam jëf yu baax yi ngeen di def yooyu maanaam euh, dañuy dañuy effacer jëf yu bon yi yooyu dañuy effacer jëf yu bon yi innal xasanaat yuzhibna sayyi'aat mooy comme julli yi ngay julli yi koor yi ngay woor ay yu mel noonu loolu euh, léeg-léeg euh, rëcc yi ngay def maanaam yooyu daf koy effacer waaye du at yëpp nit ki su fekkente ne dafa maanaam bàkkaar yu ndaw yi daf koo tàmmal boppam ba pare mu plaire ci maanaam mu bëgg ko ba pare nekk ci di ko def ci tayëf ba pare mu saxca ca léeg-léeg borom bi subhaanahu mën na koo nattoo ba mbir mi léegi dootul effacé woote rek noonu dootul effacé woote rek noonu comme li borom subhaanahu di wax ne am xasiba alladina ijtarahu sayyi'ati an naj'alahum kalladina amanu wa 'amilu salihati sawa'un mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun aaya boobu sax xaqiqatan li muy gën a leeral mooy ne nit kiy def jëf yu bon yooyu yu ñaaw yooyu yu ndaw yooyu ba pare xeeb ko parce que ñu bëri bari dañoo foog ni am na non comme yu bàkkaar bu ndaw la mën maanaam mën nañu permettre xeeb ko parce que à côté ñi ngi def yu baax yu bari parce que à côté Euh, voilà am na leneen lu ñuy mën a justifier ñoom seen yii ñuy def leneen nga gis kuy def benn mbir baaxul mais moom day jàpp ne ñii ko deful moom moo leen gën parce que moo leen gën xol wala moo leen gën nangam ci lum ko teg euh, parce que ñooñu euh, maanaam après mu dugg ci ay jugement de valeur voilà alors que li bon moom li muy def ala kulli xaalis lu bon la. borom subhanahu wa ta'ala mais ñi nga xam ne ñoom i ci si sayyi'at maanaam dañuy jël seen cër yi di ci def yu bon maanaam dañuy nekk ci yu bon mais ñooñu ndax dañu foog ne dañ leen di yemale ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu gëm te dëggu tey def du baax te sell ba pare est-ce que dinañu yemale ñooñu seenu dund ak seenu dee ak a ñaaw ni ñu xalaate maanaam ñooñu dañ maanaam ñiy xalaatee noonu vraiment ni ñuy xalaate dafa ñaaw leneen nga gis la waaw pourtant kii day def lii ak lii ak lii et pourtant xolam dafa rafet et pourtant nangam nangam mais non mais non yamuñu mënuñu yam parce que yow da nga nekk di def lu bon ba pare tàmmal ko sa bopp ba pare bëgg ko justifier ñeneen ñi liñ nekk loolu du wàññi sa mbon dara maanaam ñeneen ñi di def lu bon loolu taxul yow li ngay def baax loolu taxul loolu du jéggal du jéggale ci dara d'ailleurs bi xalaatee noonu moom la borom soxna xam ne ñi ñi def mais ak àttee euh, beneen bii nag moom mooy ne tuub kese maanaam léeg-léeg ñàkk tuub du tax parce que mënoo jàpp ne rek mbir mi euh, noo garaawul nii daal. bon bàkkaar yu ndaw la te yàlla nee na booy def yu mag yi bon boo moytoo yu mag yi dina baal yu ndaw yi et puis que man maa ngi def nangam ak nangam ci lu baax borom subhaanahu wa ta'aala ne wa laysati tawbatu lilladhiina ya'maluuna sayyi'aati hattaa idhaa euh, ko defal ñi nga xamante ne. dañuy def seen jëf yu bon yi sax ba dee dikk ñooñu duma leen du ma leen baal noonu du ma leen ko baalal noonu maanaam kon nga gis ni tuub tuub gi dafa am ah euh, kon dafa am lu ko war a euh, euh, maanaam jéggal googu yàlla ñi muy jéggal kon du ñi nga xamante ne ñiy def sayyi'at bu ñëpp ñëpp la yàlla garanti na dana leen jéggal ñi mu garanti na dana leen jéggal mooy ñi nga xamante ne ñoom dañ koo gisee comme rëcc rëcc waaye ñu ko gisee comme ne dañ koy def te garaawul ñooñu boo xoolee sax loolu suuf la mujj doon maanaam dootul nekkati dootul nekkati sëyi loolu de daal di wëlbati ku nekk suuf voilà moo tax boo xoolee borom subhaanahu wa ta'aala danaan man ya'mal suu'an maanaam ku jëf lu bon maanaam bu boobaa loolu différence ah ak ak ak fa zayyana lahum shaytaanu su'a a'malihim ak kadhalika zuyyina li fir'awna su'a 'amalihi maanaam yooyu yëpp suu lay teg maanaam mooy ñi nga xam ne seytaane da leen di taaralal lu bon li ñuy def loolu noonu moom moo tudd suu waaw euh, moo tax euh, kon suu moo loolu moom mooy lu bon mooy lan mooy nit ki xattaa ba bàkkaar bi moo xam lu ndaw la wala lu rëy wala lu bàkkaar bu rëy la mais sauf que nit ki su koy def moom daf koy def nekkul rëcc rëcc ci moom pour mu nekk sayyi'a ah il faut mu nekk rëcc rëcc loolu tamit différence la boo xam te ne euh, bu mat a bàyyi xel la moo tax borom subhaanahu wa taala euh, wax ne innama tawbatu ala allahi lilladina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuuna min qarib mu ne ñi nga xamante ne mu ne tuub ñii la ko yàllay nangul mooy ñi nga xam ne dañoo def lu bon ci riir maanaam bu fekkente ne sayyi'aat yi la dégg nga bu dee sayyi'aat yi la moo tax mu ne ñii def sayyi'aat yi mooy yu bon yi mais yu ndaw yi nga xam ne ay rëcc-rëcc la mais que dañ koo tàmmal seen bopp ba dee dik loolu muy gis ne kon sayyi'aat yooyu suñuy cumulé wu nit ki tàmmal ko boppam wala boobu wër di ko def sciemment te du nekk rëcc-rëcc loolu moom mooy wëlbati ku nekk fuuf maanaam kon lu bon la ah comme afa man zuyyina lahu su'u amalihi su'u amalihi a hasana moo tax nga gis ne euh, hasan maanaam mooy lu rafet moom mooy contraire lan mooy contraire lu ñaaw lu bon que bu dee sayyi'a kabira mooy contraire bi mooy bu mag mooy contraire bu sayyi'a mooy bàkkaar bu ndaw muy rëcc rëcc la mooy allamam moom la alquran di wax alladhina yajtanibuuna kabaa'ira al-ithmi wal fawaahisha daane illa lamam maanaam moom mooy allamam mooy bàkkaar yu sew sewaan yu ndaw ndawaan lu tax parce que ay rëcc rëcc lay doon bu ko defee nag ba tey di ko tey loolu daal day day nekk lu bon mooy nekk foofu borom ku ko def bi jaxaalatin ci riir bu rëy bi mu riir bu mag moo ne wa man yazlim euh, wa man ya'mal ku jëf lu bon wala nga gis ne kon jëf lu bon moom maanaam euh, bi jaxaalatin ci riir maanaam mooy wiir gu mag a mag mooy nag mooy mooy ñàkk mooy mooy tooñ borom subhaanahu wa taala àqu borom àqu borom subhaanahu wa wala boog ah, yow sa bopp sa bopp nga yàqal sa bopp euh, kon dañuy gis ne yii ko def borom subhaanahu wa taala ne boo ko defee ba pare mu ne summa yatuubuuna min qarib toog ñuy wëlbati ku tuub ci lu jege mooy balaa ñoo dee borom bi ñooñu la nangu nee na nee na ñooñu lay tuub fa ulaa'ika yatuubu Allahu alayhim ñooñu de yàlla dana leen. tuuba dana leen tuubal delloo si def euh, mu am lu ñuy wax kon gis nañu masiya gis nañu zamb gis nañu sayyi'a gis nañu xatiya gis nañu suuf léegi ñu war a gis faaxisha euh, faaxisha borom subhaanahu wa koy tudd ci langage bu alquran mooy njombuteef mooy lu garaaw a garaaw loo xamante ne lu bon a bon la loo xamante ne nit ki bu normalee da koy jombale boppam loolu mooy jombuteef mooy faaxir euh, lu ko wutaleeg yeneen bàkkaar ci langage ci làmminu alquran parce que aussi làmminu alquran la waxee li ko wutaleeg yeneen bàkkaar yi ci làmminu alquran euh, mooy su euh, ko alquran di tudd daa iman day aju ci wàllu maanaam day wërwërloo ci wàllu njaaloo ak lu ko dul maanaam njaaloo ak lu nuru njaaloo mooy comme yëf góor jigéen comme nit ki xataa ba da koy maanaam laataa muy dugg ci l'islam la wala bu duggee ci l'islam te xamul mu takk par exemple koo xam ne baayam mos na koo takk wala nit ki takk lu ëpp ñeenti jabar yii yëpp ay fawaaxisha moo tax borom subhaanahu wa ta'aala bu leen jege bàkkaar yu garaaw yi nga xam ne yu njombuteef yi yu bon yi maanaam moo tax wolof wallaahi wax na dëgg sama mbokk wolof yi léeg-léeg ñu doxalee wala ñu waxee lu dul noona waaye xaqiqatan léeg-léeg ñu wax ay wax yu baax te jub te di jëfandikoo expression yu yu correct yu jaadu yu tegu fa mu war ñoom yëfi saay-saay lañ ko tuddee maanaam njaaloo yëfi saay-saay lañ ko tuddee maanaam nga gis expression boobu te baatu saay-saay foo ko dégg saay-saay mooy ku bon ku doy ku yàq voilà. Euh, borom subhaanahu wa ta'aala suy utiliser suy jëfandikoo baatu ak al fawaahish mu ne bu leen jege wala taqrabul fawaahisha bu leen jege njombutii fi ma zahara minha wa ma batan la ca feeñ ak la ca nëbb loolu mooy exactement fi mu naan wala taqrabu zina innahu faahishatan innahu kaana faahishatan dégg nga wa sa'a sabila bu leen jege njaaloo ndax lan mu ne parce que njaaloo day ak njombutif la te yoon bu bon maanaam lay jëmee nit ak li nga xamante ne moom lay wax naan euh, wala tankihu ma nakaha aba'akum illa ma qad salaf innahu kaana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila bu leen takk képp koo xam ne seen bàyyi mosul na koo takk ah ala ba lu jiitu maanaam mooy su dee lu jiitu la woon moom léegi da ngeen bàyyi ndaw si parce que arab yi dañ ko daan def ci seen aada léeg-léeg comme que bon ñun suñu wolo wolof yi dinañ ko def maanaam baay bi day nekk ci kër gi takk koo xamante ne euh, doom ji da koy daal di mën a bëgg maanaam ngir ne dañuy tolloo wala moom sax doom jee koy mag ak yu mel noonu donc baay bi bu génnee àdduna doom ji danaan bon comme que bëgguñu njaboot gi yàqu nangam nangam xeet yooyu mooy yooyu ñuy wax ah daan ne bon finalement kon est-ce que duñ ko du ko jël maanaam doom ju mag yi daal koy jëm borom bi ne leen loolu bu leen ko defee ndax loolu faahisha njoom bu téef la gis nga maanaam parce que dafa aju ci wàllu njaaloo wa maqtan ba pare meew yàlla da cee nekk wa sa'a sabila te yoon bu ñaaw la maanaam boo nga gis ne yokk na ci sax maqtan maanaam meew yàlla bu tar moo ci nekk euh, ñi doon def yëfi góor jigéen tam borom subhaanahu wa ta'aala li mu li muy dañuy def loolu faaxisha la ko tudde maanaam jombu def parce que lu tax yëpp day yàq adduna day yàq euh, perversion dëgg dëgg dëgg soo ko bëggee installé ci dëgg rek mooy banaliser njaaloo ak mboolem luy wër-wër lu ci njaaloo ah, gis nga moo tax borom subhaanahu wa ta'aala ne yéen yàlla lu li mu wax daf ne innakum la ta'tuuna al-faahishata maa sabaqakum bihaa min ahadin min al-'aalamiin innakum la ta'tuna rijala shahwatan min duni nisa yéen de dictee ngeen njombuteef boo xam ne amul kenn ku leen ci jiitu ci àdduna ci univers bi yépp aalamu ne yépp mboolem univers yi kenn na jiituwu leen ci maa sabaqahum bi ahadin min al alamin loolu ngeen di def mu ne innakum la ta'tuna rijala yéen da ngeen di dikkee góor ñi maanaam góor yi ci yéen dañuy dikkee góor ñi caawatal di bànneexu ci ñoom bi duuni nisaa yi bàyyi ci jigéen maanaam loolu moom mooy njombu jëf kon faaxisha ci loolu la jëm euh, kon gis nañu maasiya gis nañu suuf gis nañu sayyi'a gis nañu xati'a xata moom bokk ci dañ ko waxoon pour leeral rek gis nañu ah Euh, li nga xamante ne moom mooy euh, ism kon mu des euh, ism ism moom mooy bàkkaar boo xamante ne ci xol lay ne waaw te nit ki bu demee ba xolam bon loolu moom mooy asim mooy moom kooku la ñuy tuddee asim boo xoolee fi borom subhanahu wa ta'ala di wax ci alquran dañ koy tënk fi alquran di wax yëpp di wax asim léeg-léeg daf koy euh, lëkkaleeg ak faak mooy soskat koo xam ne wax kooku mënta wax dëgg te moom mooy gisaanekat yi parce que mboolam li ñuy wax amul lenn lu leen ci leer mu ne ñooñu la seytaane di wàcc ci ñoom. qul hal unabbi'ukum ala man tanazzalu shayatin tanazzalu ala kulli affaakin asiim yulquuna as-sam'a wa aktharuhumul kaazibuun voilà mooy njabarkat yi ak gisaanekat yi nga gis ne seen xol day bon moo tax euh, ñu mel noona maanaam euh, diw def na la lii diw dal na la def ni ni la ñuy ku ñëw ci ñu liggéeyal la ñu ñu liggéeyal la keneen parce que ñoom seen bopp dañoo bon naturellement kooku mooy asim wala boog lekkatu riba bi borom subhaanahu wa ta'ala ne inna allaha la yuhibbu kulla kaffaarin asim ndax lekkatu riba day dem ba riba bi day day jaxasoo ci deret bi ba nga xamante ne xol bi comme moo koy pompe day bon xol bi day bon dootu nekk ci ku baax euh, borom subhaanahu wa wax nag feneen fi mu naan. ijtanibu kasiiran mina zanni yaa ayyuhallaziina aamanu ijtanibu kasiiran mina zanni daan ne inna ba'da zanni ism wax ko tamit ism lañu jëfandikoo ah, yéen ñi nga xamante ne yéen a gëm te dëggu na ngeen mooy te dëggu lu bëri yenn njort yi ijtanibu kasiiran mina zanni mooy te dëggu lu bëri bëri njort parce que inna ba'da zanni ndax lenn ci njort yi mooy ñaaw njort mu ne loolu de ismu bàkkaar maanaam mooy xol bu bon a koy waral. parce que lan la parce que waswaas yi nga xam ne mooy jax-jaxal yi seytaane di def ci xolu nit mu nekk ay lëndëm loolu moom mooy waral njort yu ñaaw maanaam foofu sax nga gis ne dafa différencier entre kii njort njort bu ñaaw ak ñeneen ñee nga xam ne lekkatu katu lañ wala ay njabarkat lañ wala yu mel noonu maanaam nga gis ne nga xam ne seytaane day wàcc ñoom carrément ñu lëkkaloo ak ñoom nga gis ne sax différencier na leen parce que ñee ñoom dañu ne dañoo nekk loolu kii di ñaaw njort moom seytaane rek moo am effet moom ba def ci xolam ay lëndëm lëndëm maanaam mu am bàkkaar ay jeexitalu bàkkaar yu nekk ci xolam loolu moo ko waral kon seen digganteem seen maanaam kii munuñu ne mais li mu nekke maanaam ismu maanaam mooy bàkkaar la bàkkaar bu garaw la maanaam mooy bàkkaaru xol la euh, te borom subhaanahu boo xoolee bi mu naan bu leen jege la taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan li mu ci teg mooy al ism maanaam mooy bàkkaaru xol yooyu parce que ñu gën a garaaw sax bàkkaaru ji yaram bi euh, euh, boro yeneen bi sallallahu alayhi ñu jeexale ci luy gën a leeral ne bàkkaaru xol dëgg-dëgg mooy ism yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa wax xadis boo xam ne Seydina Xasan moo ñu ko nettali radiyallahu ta'ala anhu ci doomu euh, Eh, Seydina Ali ak soxna Fatima di doomu yent bi sallallahu alayhi wa sallam Seydina Hasan radiyallahu anhu moo ñu nekk ni ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne ko al ism yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne ko wal ism maa haaka fi qalbika wa karihta an yattali'a alayhi a'yunu an-nas hadis la mu ne mu sunan moom Tirmidhi mu ne bàkkaar ism mi ñuy tuddee ism mooy bàkkaar mooy bu bon boobu mooy li nekk ci xol définition bi bi mu ci joxe mu ne mooy lépp loo xam ne day yëngatu ci sa xol muy lu baaxul lu yëngatu ci sa xol te yow nga sit nga bañ tey bëtu nit ñi tegu ci moo tax rëy ci ismu la bokk boo xoolee moo tax alxuraan ni muy waxee boo xoolee da nga koy seetlu rëy ci ismu la bokk. Euh, maanaam nekk koo xamante ne wax lu dul dëgg ak di tasaare xabaar yu dul dëgg ci ismu la bokk iñaan ak soxor ci ismu la bokk comme mu biima voilà mooy alladina yuhibbuna an tashi al fahishata fil ladina bëgg mbonte di tasaaroo ci ñi nga xamante ne ñu baax maanaam ñu leen di tuddal Euh, ak yooyu yëpp di wër-wërloo ci loola nay nay ak yu mel noonu yooyu yëpp ay ism ak njort comme li Alxuraan wax njort bu ñaaw mooy ñaaw njort yooyu yëpp ay ism mais sauf que ñaaw njort moom dafa gën a tuuti boo xoolee ni Alxuraan di waxee dafa gën a tuuti yi yeneen yenn ci façon ism yi parce que ñaaw njort li koy waral mooy obsession mooy seytaane moo lay obsédé was-was yooyu mooy trouble obsessionnel voilà was-was mooy trouble obsessionnel jax-jaxal mooy indi ñaaw njort yi di installé wu ci xolu nit ak yeneen ak yu mel noonu maanaam yooyu yëpp nga gis kon borom subhaanahu wa ta'aala dafa teg mbir yi et que kon bàkkaaru ismu moom mooy li nga xam ne moom moo nekk euh, xol kon ci ci gàttal kon kon ci euh, loolu maanaam moo différencier xeet yi nga xamante ne ñoom ñooy euh, xeetu yi.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 للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون